xam nga gaa yi dafa am nuñ doon faje nuñ doon fajoo ak nuñ doon faje yonent bi aleyhi bokk na ci yi defoon mooy dafa leen a ñu gaaral ko mooy ñiy fajaate ñu gaaral leen li ñuy fajaate ngir mu bañ a nekk loo xam ne affaire sha'waza moo ciy dugg mooy bokk na yi dafa dafa dafa wax gars yi gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faje waaw pour chanvada bu bañ a nekk loo xam ne xërëm laaj ay yëfi jinneeg yooyu waaw parce que yooyu du fajaate non yooyu du fajaate li ma li li Xalil loolu wax hafizahullah sa Xalil tene gaa yi moom ba ay bandi la ñu nekk buntu ba rek waaw wax na dëgg gis nga façon rab yii ak gii gaa yi wax ay bandi la ñu nekk ci buntu dëkk bi léegi nag ñoom comme ay agresseur ñoom man nañ leen a gam-gam la ay agresseur léegi nag lenn la def <coughs> bu ñu soxlaa mooy bu dee yow agresseur lañ ñoo xam ne buñ ñëwee sévir dañuy songuwaay ji mooy dañ ñëw attaquer dëkk bi gaa yi jël liñ am yépp jël ay nag jël ay xar way reen gi leen jox leen ñu dem ñu demaat taxaw ca biti dëkk ba xéewlu loolu nekk ci bu jeexee mais lu ñuy def dañuy léegi nag gars yi nag ngir ngir noppal leen léegi li ñuy def dañuy bàyyi bay jàpp ne war naa jeex ñu dem yóbbul leen ko <laughs> mais loo bëgg mooy léegi mooy balaa bu bu bu dugub ñoree sax balañ cee lekk ñu am nañ ko tuural nañu il faut ñu tuuru ba pare mel ni lu buur ya kan taw xërëm yeenoon taw kan moo leen xéewal bi ñu ñàkkee ndox kan lañ ñaan mais nag gars yi moom laa la wax baaw naan baaw naanu bawol bawol ak yooyu yooyu dafa xaram waaw yi ñuy def di wër ci pénc yeeg tuur yeeg kajoor kajoor yi en tout cas bawol man li ma fa gis c'est ça wër ci ngandi garab yi nga xam ne moos di wër di kii ak seen yooyu jaxasoo bi tëg bi kii baaw naan dañuy baaw naan ak yooyu yooyu moom baaw waaw ngir neexal euh, xërëm yi bu ko defee ñoom ñu taw mais à leur bu ñu ñàkkee ndox dëgg-dëgg buur yàlla lañuy ñaan waaw ah, mais comme comme ñun mooy da ngay nekk jullit boole ci say xërëm yi bopp du tee nga yu maam yi nga boole ko ci alors que yooyu ànduñ waaw waaw déedéet shirk billah ak i ak tawxidullah mënuñoo bokk ci xolu jàmbur benn xol déedéet ah, ah loolu mënuñoo ànd loolu mënuñoo ànd façon yooyu nag ñoom duñu faj ay bandi lañ rek gis nga boo tax dañuy may waaji bés buñ songee waa ji buñ bëggaatee dañuy songu waa ji dugg waa ji ñu naan daanu na yee mbir mi duggati ko bu ko defee ah gaa yi ñëw tuural ko walla dem xàmbaaw ko rendiwu nag ñu dem ci buxaabakat bi nga xam ne moom mooy collaborer jinne yooyu waaw ndax ñoom ay collaborateur lañ minal jinnati wan naas ñooy seeni kaay ci ci ci nit ñi <coughs> nga xam ne ñoom ñooy wax gaa yi seeni doléance yi ñu soxla ak seeni seeni vœu waaye ñoom seeni vœu la ñuy présenter buxaakat buxaabakat bi bu xaabakat bi day am lu ci am waaw ne ah lii lii la laaj waaw fukki ganaar ñett yu xonq cuur waaw yu jóge ci benn fukki dëkk ak ñett yu wute mooy façon yu mel noonu am xarum mel nu melo ngeen togg ko daal saraxe ko togg leen ko ceebu ceebu yàpp rek saraxe ko dina baax waaw bu ko defee di leen tàkkale ko moom loolu mooy jindee ko wax ñoom looloo leen di dundal deret jooju ñuy tuur te buur yàlla taxul looloo looloo leen di dundal waaw waaw <coughs> léegi bu xaabakat bi def lool yow it yow mi ñëw nga am loo ko neexal rek parce que quand même pour moom def naral alors que deful dara il n'est que ici le représentant des djinns waaw moom mooy intermédiaire <coughs> wal iyaadu billah yonent mi alei satu moo tax mu ne woon nit ñi gaa yi faj gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faj waaw mooy at-Tibb nabawi imaam Ibn suñu imaam Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim moom daanaka saa bu ñu paree bay def jàngat yi rek parce que téere boobu dafa am solo Zaadul Ma'aad imaam Ibn al-Qayyim jàmbaaral daa niroog sëriñam nag mooy mooy buñ jàppee masala imaam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi buñ jàppee masala moom laa ilaha illa allah li imaam alxaafis ibn Hajar doon wax naan imaam ibn Taymi imaam ibn Taymi <laughs> moom moom moom moom moom mu doon kiiwe masala yi mooy ni doon kiiwe xam-xam de yooyu buy kii mais doon impressionné ñëpp day mel ni affaire yi baat yee koy wax mu tànn <clears throat> mooy ñooy ñëw naan ko tànn ma tànn ma tellement seen tellement <laughs> rahmatullahi alayhim léegi ci <laughs> yonent ma ne sax sax moo tax da doon wax gaaral leen présenter leen ma seen li ngeen di faje ñu présenter ko mu xool ku nekk ñëw expliquer amul yow da ngay expliquer yow nooy faje nga ñëw ne ko man de yii laa utiliser waaw bu doon tey par exemple ah man de ñu woo charlatan yi <coughs> ak ñi nga dañuy fayaatee ku ci nekk charlatan mu ne yow moom bàyyi parce que li ngay def yi saytaane la ay per yi wut pittaaw yeeg kii nii walla euh, kii yii nii ak tur jinne yi ngay joxeek yooyu baax bu dee koo xam ne moom ni muy joxe ay garab ay reen ay yu mel nga xam ne <coughs> loolu moom ko kiiwee naan kii boole lii reen sàngam ak yooyu walla def nii mu ne yooyu baax na waaw nee na nag Umaara mii nag Umaara ibn Hazm radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñu yonent ba la saa saa waxoon da ko ne woon comme que da doon fajaate mu ne ko enris alay ruqya ni ngay defe ruqya waaw ruqya ni koy defe mooy mocc ni ngay mocce wax ma ni ngay mocce parce que loolu ci la gars yi ñuy ñëw sa bopp metti ñooy moccal ndekete yoo tudd jinne la ñuy waaw di bës di tudd ay turu jinne di tudd turu jinne di tudd turu jinne ba kii dem bala nag mu sedd ndekete yoo jinne yi lay satisfaire yonent ma lay saa saa nag ne eh, ne ko gaaral ma ni ngay faje <coughs> léegi bi mu ko gaaralee falam yara biha ba'san waaw léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne boobu bi mu ko gaaralee mu gis ne waaw kii moom bosam baax na mooy amul problème waaw bu dee amul problème rek mooy baax na mën nañ ko def ki ko soloo di Muhammad ibn euh, Abi Bakr ibn Muhammad Hazm mu ne nag moom ba jamono ji muy nettali mbir mi ah, mu ne fahum yarquuna biha ila al yawm mu ne ba nii nii ñoom waa kër ay sëtam ay doomam ak ñoom ñu ngi mocc mooy loo xam ne xam-xam la bu doon lool tamit mooy da koy jàngale loolu kese la da koy jàngal doom yi bu nee ne paabee fi xam yooyu moo tax léegi gaa yi tuddee xam nga Afrique dañu jàpp benn affaire bu ñuy wax gaa yi jàpp ne bàyyi jàpp ne nag lu rëy la mais waroon nañ ko sax ru sox waaw en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu day wane ne ñii ñoo xamuñ transmettre xam-xam mooy kooku premièrement dafa nay ci xam-xamam loolu lay tekki ah <laughs> ah, ah bu tekkiwul bu tekkiwul loolu lay tekki mooy ñii xamuñ transmettre xam-xam mooy bokkul ci seen ci seen doxalin ci seen aada di jàngi amuñu ko déedéet mooy ku xam ku jot a xam daal da nga koy jàpp ngir sa bopp mais loolu bu doon loolu la xam-xam du dox ah al-Khwarizmi rahmatullah alayhi bu doon lim xam ci algorithme ak yooyu da ngay kii jàppal ko boppam liñ naan algorithme léegi ku nekk li nga xam nga rënkal ko sa bopp ba dee mais mooy du ma ne keneen manu koo découvrir après mais kon mbir mi du gaawi nii mooy dëkkul fen moo tax temps ci jullit ñi la ne woon léegi xullee nañu mu ngi feneen nasaraan si yor nañ ko waaw mbir mi du dara ku ci gën a sonn buur yàlla bi ay wii la lu mu teg ku ci gën sonn nga yor ko quoi waaw mais bu doon ne nekk da rënk li nga yor buñ la nee sax xamal bon li nga xam buñ la koy laaj nga ciy bañ a joxe di kii di réticent waaye xam-xam bii ni ma ko ute mais ni nga ko ute après xoola Muhammad ibn Salam al-Bikandi liñ doon wax rahmatullah alayhi man de moom alal ju bari mu ne mooy bi muy wax jàppatu na exactement bam som la wax ay dinaar yu bari ah te dinaar wax naa la benn dinaar mooy équivalent wu deux cent cinquante deux cent wala deux cent cinquante jàpp deux cent cinquante euros loolu mooy dinaar mooy équipe mooy en euro moom mooy dinaar mais mu joxe ci ay dinaar yu bari alf ma yu mel noonu wala lu ëpp mille wala lu ëpp ci ay dinaar nee na def naa ko ci uti xam-xam waaye def naa lu toll noonu ngir wasaare xam-xam ngir joxe xam-xam. dinaa joxe lu ëpp li nga xam ne moom laa def ci uti xam-xam dinaa ko def ci wasaare xam-xam ci jàngale ko xoolal kooku moo tax xoolal sëriñ moo tax xoolal ba léegi ñu ngi koy tudd demal Sahih Imaamul Buxaari haddathana Muhammad ibn Salaam al Bikandi wala al Bakandi dégg mais moom la waaw ñuy jàng xadiisu yonent bi alayhi salaatu muy jaar ci moom mu bokk ci Quraan yi ci fi nga xam ne mooy fi courant bi leer gi jaar mu bokk ci ci chaîne bi waaw kooku bu ko nëbboon ne man du ma jàngal kenn non sama xam-xam bii ni ma ci sonne alal laa ci dépensé bu bari waaw université bu nekk bu doon tay inscrire naa fa te kenn dimbali woo woon frais d'inscription waaw maa doon jàngi maa doon fayal sama bopp paas ba am xam-xam bii kon nag bu ma fi nekk di ko jox ñoo xam ne yëpp non ki waroo def noonu yow la ngaa waroon a totaliser li nga def ci loolu lépp jëlaat lu toll noonu defaat ko ci xam-xam te boo amul lu ko ëpp ngir jàngale ko ngir wasaare parce que jariñul dara xam-xam mooy loo xam ne doo ko joxe di muy wàññeeku alal boo ko jëlee joxe nga gis ne muy wàññeeku te loolu sax mooy ki nga xamante ne nii buur yàlla taxul mais bu dee buur yàlla lay jox boo koy joxe du wàññeeku waaw buur yàlla da koy barkeel Seydina Usmaan ngi jox ñu yi mu joxe defu ko keroog bi bi bi mu defaree xare bi ñu ñu ne tamu bi mu ko waajalee dafa nekk pauvre mais ku ëpp buur yàlla lay barkeel mooy yubaariku liman yasha buur yàlla mooy barkeel ku ko soow booy def nag ngir moom na nga leer na li ngay def sànni woo ko ci trois non waaw allahu yudaa'ifu liman yasha mooy fulandir ku ko soob waaw te ki nga xam ne mooy dépensé ci yoonu yàlla kooku yemul ak ki nga xam ne du dépenser ci yoonu yàlla kon affaire bi loolu la mooy loolu la ñun moo tax wax jooju war nañ koo rusa wax vraiment gars yi dañuy nekk wéy comme le dit Dieu en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle loolu ku xa loolu moom ku yeewu tuuti doo ko toxal wala boo ko toxalee c'est pour wane mbir mi ne leen mais loolu lool lool lool lool lool koy wax loolu kon dañuy xoole bibliothèque bi nekk ci dëkk bi kenn manu koo jariñoo moom ba mi bu deewee mooy tàkk na loolu mooy musiba <coughs> moo tax ñun ñi ñuy jàppe ne yu rafet la di ci kii di ko góndee nit ñi buñ ko xalaataanoon sax xam ne loolu ci boppam waroon nañ ko rusa <laughs> waaw kii bu nee ay ñoñam ñu ngi koy liggéey ba léegi ñu nga yi di di mocce ba léegi mooy dañ koo transmettre dañ koo jàngale waaw dañ koy jàngale ñu bokk ñu koy jàngale bokk ñu nekk ubbi université yu mel na moo tax euh, Europe université yi am ah de Sorbonne ak yooyu bi ñuy ubbi la Sorbonne di jàng yooyu kese la ku nekk ñëw bi kewaase di jàngale li nga am xam-xam bi nga am di ko wasaare dajale nit ñi ba mujj yaatu nii mais ñëw toog yor li nga yor tëdd ci ku la laaj nga bañ ñu lay bàkkoo loolu loolu ñi lay bàkkoo sax muusuñu moo tax ñun xaw ma nu ñuy xalaate quoi ñu jàpp ne nag ñooy les intellectuels les panafricanistes mais ñooñu vraiment war nañu majeur quoi waaw war nañu majeur te xalaataat vraiment li ñuy xalaat naka la est-ce que loolu kon moom kon bi yonent bi alei saatu salaam ñëwee foofu bokk na ci ñi nga xam ne kon waxoon la indi li ngeen di faje ma xool waaw